allah kon al imam mu ñëw ci euh, li nga xamante ne mooy ñeenteel bi mu ne tahdirul muslimin ñeenteel bi yoo xam ne ci lay possibilité jëw mooy alerte mettre en garde way ngëm yàlla yi way wommatu yi min min ash-sharri mbon koo xam ne waaw diw mii gaa yi xamuñu ko waaye mbonam yow waa ji ndakaaru la jóge ñëw Casamance saa waaw fii ci mbokk euh, joolaa yeeg ñoomi mbokki pol yeeg ñoom seen waaw ak fii ci mànjak yeeg ñooñu gaa nag xamuñu ko <laughs> waaye ndakaaru gën ko xame woon ay koy jële d'ailleurs ay casserole sax ñoo ko fa dàqe <laughs> saay danaa kay gaayee ko yëgul rek mais mais kii kii kii kii kii <laughs> léegi sawaay ñu ne sawaay léegi fii la ñëw quoi fii la léegi fii la nekk nee na nga ne eh, bu boobaa yow lool nga alerter leen day waral voilà nga daal di alerter woy ngëm yàlla yi foofu ne na naa attention nag waaw diw mii de képp ku am sa alal na ngeen fexe ba bu leen séq dara ci wàllu alal waaw loolu moom maa leen ko wax bu mel noonu ndax mbonam mina sharri ndax mbonam gi nga xam ne moom la yor waaw mettre en garde waaw waaw jox leen ay conseil wa nasihatuhum laaye biir leen ci nan la ñuy doxaleeg moom bu ñëwee daal jox leen leen ay ngànt rek nee ko ba waaw ñu xam naa moom waaw seetal nooy ute ngànt daal waaye nangeen ngeen fexe ba seen alal bu mu ci am accès parce que waa ji la voilà mu ne wa zalika lii nag ma wax min wuju ci ay wàll yu bari la minha bokk na ci ci yi nga xam ne mooy da nga war a mettre en garde jullit ci mbonu diw wala ñoom diw waaye laaya biir leen ndax ad-diinu nasiha laaya biir bu baax ad-diinu an-nasiha waaw mooy la bokk na ci mu ne minha jarxul majruhin waaw mooy jam ji ñuy jam ñi ñu war a jam min ruwaati ci ñi nga xam ne ñooy nettali xadiis yi càllale yi wa shuhuud waaye ñi nga xam ne ñooy seede bu dee koo xam ne ab ab raawi la bu nekk ci biir xadiis bi waaye kazaab la narkat la mubtadi' la boo xamante ne nii moom euh, euh, di woote jëme ci ci bid'a am li dina ci indi yu mel noonu ba pare nekk ci càllale yi indi hadis boo xamante ne nii lépp ngir fomaan ngir dëgërul ay caaxaanam la wala waa ji dëgërul ab matruk ay waxam jar na dàq ganaar ak muus kooku amoo droit kooku da nga ko war a wax bokk na ci kon yi ngay mettre a garde jullit ñépp te ne hadis yi moytu leen ko parte diw waaw loolu waxoon nañ la ya la Seydina Yahya ibn Ma'in dañuy tàmbali Euh, ci bunt euh, téere bi waxoon nañ la nettalim boobee ak waaja ko doon wax naan ko Yaxya ñi nga jëw ñëpp waaw rahimahullah ba mu tontu ko voilà mooy loolu noonu waaji loolu la xamul que ne loolu c'est possible lay nekk farata sax ndax lii diina la innama hada in innama euh, hada al amru diin la sayyidina Muhammad ibn Sirin doon wax waaw lii hadith yi mooy seen diine mooy suñu diina nañu seet anaki ci lañuy la ñuy xadiis mooy suñu diine waaw kon nag jam ñi nga xam ne dañ leen a war a jam mooy tax science bu am solo la waaw waaw xam-xam bu am solo la muy al jarxu wa taadil ñi ñu war a jam ñu jam leen ñi ñu war a daal di sellal ne ñii moom dëgër nañu daldi nañuy jub ñu wax leen mu leer nañ ndax lii mooy suñu diine min ar ruwaati wa shuhudi waaye it ñuy seede seede kat boo xamante ne nii alhamdulillah dafa ñëw sawaay ñu war a rey nit parce que ñoom ñoo seede waaw gis naa ko muy njaaloo <laughs> sawaay ñu ne ko yow ana say say alhamdulillah ana say say seede mu dem indi yoo xam ne bànn waaye boo xam ne c'est un bonimenteur yaa <laughs> ilaha illallah sublime mensonge lay liggéey léegi mu ñëw war a seede nga xam ko dangay ngay mu monsieur le juge nga diw mais moom sa waay lépp lu ñu ko fay jaral na ko mu waat ne lool fekke na ko moom na nga ko na ko dig dara rek kooku dafa waral nga di dox juge bi ne ko diw mii parmi ces témoins la diw mii moom xaw ma kande waaye <laughs> monsieur le juge kii moom ay waxam jar da dàq dara waaw waaw mu ne loolu gis nga yi wa dalika jaizu lii nii ma la fi wax jam ñi ñuy war a jam ci ruwaat yi ak tamit seedekat yi wa dalika mu ne loolu jaizu lu man a nekk la bi ijma'il muslimin le consensus de tous les musulmans savants musulmans la ñuy wax sinon bu dee ñeneen ñi taxu ñuy wax voilà <laughs> ñoom ñëpp d'accord ni lii mën naa nekk moo tax imaam muslim muqaddima bi am solo am na fu mu naan Abdullah ibn Mubarak mel na ibn Wa'd eh, al-Hanzali al-Marwazi bokk eh, eh, rahmatullah alayhi borom kitaabu zuhdi yi dañ ko fi gis lu bari moom ibnul mubaaraki wa waladul mubaaraki wa waladul mubaaraki dane man laaj naa kullun min Maalik wa Sufyaan <laughs> mu ne xam nga seen taali bon ñoom bon ki parce que cent la gane àddina ñoom imam Malik imam Malik c'est quatre-vingt-quatorze hein moom cent dix-huit gis nga li ko imam Malik magge sëriñam la woon ak ñoom Sufyan ibn Sa'id Masruq as-Sawri rahmatullah alayh mu ne man laaj naa képp ci imaamu Malik imaamu imaamu Malik sa imaamu Malik imaam ya eh, kii eh, Yahya ibn eh, kii mu wax léegi Sufyan ibn Sa'id wax ay lii rahmatullah alayhi bu nit dëgërul koo xam ne xam naa ne dëgërul est-ce que am naa droit ne waa ji dëgërul ku nekk ci ñoom ne ko waaw <laughs> waaw rek koy wax kay danga naan dëgërul <laughs> mu ngi noonu loolu noonu lay wax nii ak seedekat yoo xamante ne matuñu ko dañoo ñeme yàlla lañ leen di kese tax ñuy seede kooku nag loolu lay wax mu ne wa dhalika jaa'izun lii moom daa possible bi ijma'il muslimin ci consensus des musulmans bal li am baris waajibun day nekk farata nga lil xaaja bu ko aajo waralee comme ni ñu wax léegi ci xadiis loolu farata la moo tax ñi xamul xadiis dañuy jàpp ne mais xadiis muhaddisuuna yi moom dañoo mën a jëw quoi te gaa yooyu gaa yooyu gaa yooyu parce que xamu ngeen yow xamoo ne lii ñoom ñuy def ijmaa la consensus mais sauf que boo koo lool loolu day war ne yow bokkoo ci boroom xam-xam boo ci bokkoon di nga xam ne lii <laughs> loolu mooy lii mooy li nga xam ne mooy li gën a jaadu dee jaadu voilà jeex na waaw <laughs> léegi mu ne kon day bal waajibun lil xaaja mu ne wa minha bokk na ci cadre yi nga xamante ne nii ci la mettre en garde jullit ñi ci mbonu diw wala di leen laaye biir mu ne wa minha bokk na ci ci ci ci wàll yooye ah ah al mushawara waaw mooy daal di dem consultation lañ koy woowe mooy laaj xalaatu diw waaw laaj ko mu seet li gën a sell ci li mu xam ci diw en tout cas mu wax la lu leer quoi fi musaharati insaan boo naree goroo ak nit moom lañ doon wax boo waree rabata wala nga nakaxa wala yow femme bi ñu war laa nakaxa wala war laa rabata war laa rubita <laughs> waaw am ku la war a denc ah waajur mën nañoo def anket bii waaye waajur war a takk war naa mën a def enquête bii ak i waajuram mooy waaw daal di laaj xalaatu xelu ña nga xam ne ñoo dëkk ak waa ji ak ñoo ko xam est que waa ji ah lim ñu wan wala boo xam ngeen ci moom loo xamante ne ndax kat mariage c'est à ah, bugguma sama doom man may koo xamante ne nii man dese naa ko xam daal waaw loolu bu boobaa yow daga war a wax bu boobaa bu dee am na mbon goo xam ci moom bu flagrant nga wax ko waaw comme mooy doon wax ne waa ji waa ji mënu la muñ de. non sa waay pour te bés bu meree waaye il va lépp lay lay lay lay sànni en l'air ah ji moom yooyu da nga koo war a wax waaw te meram dafa graw man na mer nii jam nit après yooyu yooyu du dara ci mooma ah. bu boobaa da nga leen ko war a wax waaw waaw wala nangam ak nangam kon ngir gorowoo nit aw musaarakatihi wala mu nekk nit koo xam ne dangay laaj avis nit xalaatu nit la mu xam ci moom ndax damaa war a collaborer ak moom ci njaay waaw waaw <laughs> loolu dafa am solo ah non man damaa war a collaborer ak moom quoi wala am noo xam ne ñoo koy def waaw ñoo koy def ensemble mais nag sauf mooy xamaguma ko waaw xamaguma ko de waaw loolu nag a ah, diw lu ngeen xam ci moom aw idaahi waaw aw muamalate nga war a jëflanteeg moom ci commerce wala jëflanteeg moom ci njëndagum jaay ah man de terrain laa bëgg a jënd diw nag moom mooy proposer de naan ma yu wóor la war na may kayit mais yéen xamu ngeen ci xamu ngeen ci moom dara yaaru courtier la de mais sa waay xamu ngeen ci moom dara nii loo xam ne lu louche la wala ay problème yu fi ma sa jaar wala man maçon bii damaa bëgg mu liggéeyal ma de nee na ma nag aka ay nangam ak nangam waa yéen amu ngeen ci moom xamu ngeen ci moom masula liggéeyal kenn xamu ngeen ku ngeen kum liggéeyal wala lu ngeen xam ci moom wóor na am wóorul électricien bi <laughs> waaw ah waaw waa ji nga xam ne moo ma war a jaay ay karo moo ma war a jaay ay nangam moo ma war a jaay aw fas sawaay yéen waa ji xamu ngeen ci moom dara wala dama ko war a embaucher waaw mu may mu may téyel sama gone yi wala di ma liggéeyal sama tool bi waaw wala sama magasin bi mu daal di ma koy yoral waaye yéen xamu ngeen ci moom dara yii yëpp dafa dagan lii lépp yow bu boobaa amoon droit di nëbb li nga xam ci moom aw gayri daalika wala yu mel nii aw mujaawarati wala boog da ngaa bëgg a jënd suuf kër bëgg am tànn say voisin say voisin ndax al jaaru qabla daar waaw tànnal ñan ngay say dëkkandoo laata ngay dëkk waaw nga daal di dem daal di laaj ah waa diw moom mooy koñ bii moom nu koñ bi demee bu boobaa amoo droit ah, yow koñ boo xamante ne fii moom mband kese lañ fii liggéey moom <laughs> ak i tànn biir waa ji rek ñëw fi bëccëg xamul ni mu demee foog ne fii de xanaa moom ni mu calmer nii dégg da baax na fii c'est des calmes kii de avant la tempête de <laughs> wóor na bu lamp yi commencé na dëm bu bu jant yi so Hmm. gaa yi reer ba seen kollo yi fees ndënd yi génn nag tabala yeeg torox toxo toxoro yeeg julibaa yeeg façon bu la ci neex waaw tectonique yeeg lépp waaw fii fii moom fii moom sabar gu tas la bu boobaa yow amoo droit waaw waaw seen seen affaire yi nag boobu da nga di waxaan ah. wala ah man de daal boo ma déggalee fii moom bu yaboo nga seeti feneen waaw a minimum mooy wax lool après nga leeral na parce que ah daal lii dafay xew quoi loolu tamit nit ki bu boobaa yi yëpp mën na bu boobaa kii man na laaj yi waaye léegi ki ñuy laaj nag wa yajibu ala al mushawari an la yukhfiya xaala bu booba day war ci ki nga xam ne moom lañu laaj xalaatam mu bañ a nëbb naan non man nag xam nga borom bi dane walaa yaghtab ba'dukum ba'da quoi déedéet dañ daan la mais du luy lañ lay wax <laughs> non borom bi nee na bu kenn jëw keneen te bu ma waxee lool te xam naa ne bu ko déggoon du ko neex loolu man daal du ko man waaw man damaa sàmm ko waa dañ daan la sàmm woon dara sàmm mooy nga def lii wax li nga xam ne moom nga xam ci moom nga bañ a nëbb ci moom dara bal li am ba des mooy par force yazkurul musaawiya yow bu al musaawiya da ngay tudd li nga xam ne mooy ay ñaaw téefama allati fiihi yi nekk ci moom waaye lépp yéene la innamal a'malu binniyat bi niyyati nasiha te sa yéene bu boobaa mooy laayi biir waa ji moo la war a tax jóg waaw waaye waru la nekk ah. gaa yi daal ñoo ma indil proie bi ci sama buntu néeg nag nga xam ne lekk nduuf kese laa ciy def le saax saaxee ko déedéet mooy boo ci amee beneen yéene day xaraama ah. waaw mais yéene laayu biir waa ji te boo ko fa waxee jeex na moo waa ji ñuy wax tamit bu waxee buñ ko ko waxee waa jii laaj moom itam waru la dem di divulguer gars yi naan naan ah yow ñoo xam ne soxlawuñ foofu dëkkuñu foofu wala jëflantewuñu ak waa ji nga di di fa wax rak yi nga xam ne ba nga enquêté am nga ko naan yow yow bu boobaa nag yaa ngi leen di jëw yow yow yaa ngi leen di jëw ndax euh, sharia mayu la nga am xam yooyu ci waa ji lool parce que moom foofu la la ko maa ubbi xale doorura yuqaddar bi qadariha foofu lañ ko canaliser amoo droit di ko jël kon nag mu ngi noonu léegi nag mu ne wa mina bokk na ci idaa raa mutafaqihan bu gisee koo xam ne day sàkku fiq day sàkku xam-xam yataraddadu ilaa mubtadi waaye sëriñam bi muy dem ah waa ji boroom bidaa bu rëy la am na nag lu mu xam parce que bu ko xamul woon waa bu amul woon xam-xam gaay bi ñu ko wutal abdullah aw fasiqin wala koo xam ne ab la boroom xam-xam la mais boroom kàccoor boroom xam-xamu kàccoor la yaxudu anhu la ilma taalibe bi dem di jàng ci moom xam-xam waxaafa te waa ji gis loolu yatadar mu waxaafa an yatadarrara al mutafaqqihu bi zalika mu ragal waa ji di ute xam-xam daal di loroo ci li nga xamante ni mooy ci mbonu waa ji nga xam ne moo koy jàngal waaw ba mu paas ko idée bidaay mu yor ak pas-pas bu bon bi mu yor ak jëfalin bu bon gi mu yor ak paas génn topp gi mu nekk parce que xam-xamam yépp da koy jaarale ngir di di di di di di di di di di conforme ay caaxaanam yu nekk waaw fii mën a day lekk xaalisu jàmbur ut ay lañ yoo xam ne ci wàllu euh, sharia yoo xam ne fekk comme ku ku ci ay la day fexe bi ut yoo xam ne ay lañ yoo xam ne teguwul dara waaye boo muusut tem nga jàpp ne dëgg la ah loolu bu boobaa lii day dagan alors kër daraa ci daganoo mu mu bañ nag loolu dal waa ji mu paas ko idée mel noonu saxal ci xolam ak xelam loolu nga ragal loolu bu boobaa xam nga nooy def kooku danga koy dem wax waaw fa alayhi bu boobaa day war ci kooku amul man non man c'est que parce que bu boobaa non assistance lay jàppe en personne en danger parce que waa ji mu ngi ci danger mu ngi dem di jàngi xam-xam waaye que muy tibb xam-xam matu ko même bu amee xam-xam ba waaye xam-xam du xam-xam kese ay jikko dañ koy jëlaale moo tax yaayu al imaamu Maalik rahmatullah alayhima keroog ba mu koy yóbbu mu nekk xale solol ko yéerulu rafet yóbbu ko ci sëriñam ba Rabi'a dana ko demal damaa ngi lay yóbbu ci Rabi'a boo demee na jël ci moom jikkoom ya laata ngay jël xam-xamam tegginam yi mu yor yàlla na nga ko jël bala ngay jël xam-xamam lii mooy di jaadu xam-xam di ñëw ñëw rek naan noo garaawul waa ji mubtadi la mais man garaawul ah man naa jël xam-xam noo non loolu daa loolu laa doon wax nit ku influençable ku ñu influençable moo tax waxoon naa la Seydina Nuux alayhi salaatu wassalaam ba ko borom bi xamanee ne gis nga fii innahu la yu'mina min qawmika illa man qad aamana kenn dootu fi gëm lu ko doon a gëm mu xam ne loolu la lam bay yàgg ah neuf cent cinquante mais lan la wax rabbi laa tadar ala min al kaafiriina dayyaaraa borom bi comme que xamal kenn dootu fi tuub ci ñoom dootu dugg ci ñii ne kon bul bàyyi ci kaw suuf benn yéefir rayal ñëpp alakal ñëpp lu tax parce que danger bu boobaa day am ñuy nekk ak way ngëm yàlla yi comme que ñoom dootuñ tuub te te moom xamul est ce jot a tuub gën nag def beneen sens bi jóge ci l'islam dem ci kéefir gaay bu ñu leen convaincre daal di leen nax est ce mën naa ne mu ne kon borom bi jeexal leen ndax innaka intadarhum boo leen fi bàyyee yudillu ibadaka dañuy sànk sa jàmm mooy risque boobu am na te ñoom comme ko walaa yalidu illaa faajiran kafaara xamal nga may kenn du tuub du ñoom du doom yi ñuy am lu dul ab kaccoor ku génn topp kéeféer kon nag faagaagalal raafalal ñëpp waaw kon manoon ñëw naan doo moom damay jël xam-xam ci moom waaye déet waaw waaji waaw bu boobaa déedéet dañ naan la mubtadi bii mooy du ko seetil keneen waaw parce que nim lay joxe xam-xam bi noonu la lay joxe waale ay jikkoom te doo ko waaw xanaa xamoon nit buy jàng ci nit bu yàggee yàgg yàgg dangay ngay jekki dañuy niroo lu bari xatta bu dul woon waxe ni sëriñam doon waxe léeg-léeg da ngay jekki buy buy mel ni moom sax moom ci boppam man na bañ a seetlu que ne moom léegi moo sëriñ bi ñoo niroo sëriñ bi la nirool ni muy waxe waa léegi imaginer kooku nekk koo xamante ne comme façon bii la noonu la lay def kon nag waaja xam waajoojee que sëriñ bi nitu bilaal bu yées la ab génn topp la ak a kaccoor malgré xam-xamam bi ak a kaccoor waa ji dem di jànge ci moom nga daal di ragal mu loroo ci nga dem day war ci yow nasihatuhu bi bayaani xaalis nu ngi koy defee mooy leeral xaalam ne ah diw mii de boo xam ne en aparté yéen kese nag ndax soxla woo keneen di ko yëg waaw waaye nag bi charte de ba léegi yéene charte ci condition bi an yaqsida nasiha li ko tax a jóg waa ñëw di laaya biir taalibe bi li ko tax jóg mooy laaya biir wa hada mu ne waay buntu bii mimma yughlatu fii bokk na ci yi nga xam ne yu bari nit ñi di jaxase waaw ñun ñoo xam ne yu bari nit ñi fii la jaar ci buntu bii ba alko waxat parce que mooy gars dañuy mbubbal seen yéene bu baaxul la ñuy mbubbal ne lii wa tax dañoo jóg ngir laay biir nekk laay biir taxul ne non non non moo tax mu ne waqad yaxmilu ndax man na yenn yóbbu ki nga xam ne mooy wax ne day ñëw ne day laay biir taalibe bi loolu moom nga gis ab sëriñ boo xam ne nee na sëriñu suufi la nee na day tarbiya nit ñi mais waa ji non ku ñeme yàlla la même bu dee bari lañ booloo bu waxee rek waxu kéefër lay wax saa su waaw foo ko déggee mu ngi génn yëpp nit bu doon réewu sariya la dog nañ baatam bu yàgg ñeme di wax ci xaqu yonent yàlla mu saasaam ci xaqu borom bi tabaaraka wa taala lu dul noonu kooku boo gisee ñoo xam ne ñoom ñu ngi waru parce que nit ñi ñu ngay bëbb di jëm ci moom mu bari ay taalibe fu nekk ay cérémonie yu bari yu muy def lekk nga di neex di bari naan ya waaw boo bëggee sax ñu may la soxna ci lu simple wala yu mel noonu yow loolu nga gis kenn ku nar a dem ci ñoom laaya biir ko voilà mais nga yéene ci lan lan nasiha laaya biir waaye buntu bii mu ne buntu la boo xam ne ñu bari dañ koy jaxase ñu ëpp dañ koy jaxase lu tax mu ne waqad yaxmilu almutakallima bi dhalika alxasan léeg-léeg waa ji amee day gis sëriñ boobu bari ay taalibe mu mere ko tax loolu waaw parce que kii nasiha man na nekk beneen sëriñ ah, bu gis beneen sëriñ boo xam ne gaa yaa ngi dem coom mais nag mubtadi' la de waaye pas-pasam baaxul daram baaxul day réeral nit ñi sànq nit ñi bu boobaa yow moom ci nga ah, amul ne taalibe wax yow sëriñ bi nga non mais bu boobaa bu ko def parce que concurrence bi la <laughs> xam nga bu boobaa sëriñ boobu man nga gis mere waa ji parce que waaw moom taalibe yëpp moo leen xëcc quoi. waaw léegi man amatuma benn taalibe gaay ba ay mbiram feeñee ba léegi ñëpp ngi ci moom léegi nag nga mere rek gis ay gaay bu faa boo gisee ñu fa dem rek nga ñëw di ko vilipender nag naan kooku pas-pasam nangam déggu ngeen li muy wax ci xaqu yeneen saa salaam ku ko dégg ci biti lu muy yaakaar te ni waa ji looloo wax dëkk te daa bëgg yow récupérer la bañ nga dem foofu ngir waa ji di bari le moom muy moom muy néew waaw kooku moom yéeneen lu ëpp ñeneen ñi léeg-léeg kii wax li ko ci yóbbu du nasiha waqad wa hada mimma yughlatu fii waaw waqad yahmilu al mutakallima léeg-léeg li yóbbu ki añu wax ji bi daalika alxasadu mooy daa iñaan waa ji kese waaw mo waa ji da ko gën am bayre moo gën siiw lu xew moom lañuy moom lañuy ñëw di di di di laaj te moom la ñuy invité ci plateau yi alors que moom mu ngi ci wetam te kenn émasu ko invité kenn xoolu ko waaw ndax borom bi feeñalul ay mbiram waa ji mere waa ji après nag di ko jaare malgré waa ji am na yële am na yu yu bon yi ñu wax moom bu koy def pas ngir naseexa waa lool waaye ngir récupérer la moom wala ngir leneen waaw bu ko defee nag wa yulabbisa wa yulabbisu shaytaanu alayhi dalik iblis nag da ciy jaar waaw mooy koy defal waa ji sax daal di lay lëbëjal mbir yi daal di koy nëxal waaw ci kaw waaj yi naan ko waaw noonu la def il faut il faut nga wax ko gaañaa ah waaw parce que xamul ne boobaa Iblis xam nga la la mooy waaja moom lay moom lay liggéeyal mais daa bëgg yow mii nga xam ne sa yéene baax sa sa sa sa njàngale baax na mu dugal la bunt boo xam ne dangay ngay fay yàqoo <laughs> moo tax daal nag dénoncer waajale taalibeem ba koy liggéeyal fee dénoncer ko. waaw parce que gisoo xanaa xamaa xanaa gisoo ni muy jële taalibe yi waaw <laughs> waaw <laughs> waaw ni ñépp di bëgg ci moom boo deful dara yow yow tu vas rester sur un désert alors faut faire quelque chose ah kan mooy quelque chose bi nga dem nag di ko dénigrer waaw Iblis daal di koy jaxaseel ash-shaytaanu alayhi zalika ci moom waaw ba pare nag léegi nag mu koy jenneer loo <laughs> waaw wayu xayilu ilayhi di ko gelleerloo que ne ilayhi annahu nasiha di ko wan ne ni ne waaw lii ngay def lii mooy laay biir voilà moom nag mu jàpp gëm ne yii nii mu ngi ci nasiha ndekete yoo taxut waaw ab peinture la rek bu mu peinture ci yéeneem bu baaxul fal yutafattan li zalik al imam ne kon nag rahimahullah an-Nawawi ku nekk ci ñun na bàyyi xel lii faire très attention ci affaire bii nga xam ne moom laay duut baaraam nii di ko wax ndax zallatu qadam la tànk xaj na ci te ñu bari iblis fi lay jaar yàqal leen waaw kon loolu nañu ci bàyyi xel nañu ci bàyyi xel waaw nañu ci bàyyi xel de waaw mu ne wamina mu ne bokk na ci an yakuna lahu wilaaya bokk na ci wàll yi nga xamante ne mooy tuddul mbonu waaji ci dans le but laayi biir ak di leen laayi biir rek mooy an yakuna lahu wilaya mooy waa ji dañ koo jox benn fonction quoi il a été nommé comme ministre comme gouverneur comme euh, bon euh, médecin waaw wala euh, district de dispensaire mu jiite ko wala boog lépp lu jëm ci jardin public yi moo koy gérer wala un professeur la bu ñu recruter un un un maître une maîtresse waaye moom laa yaqumu biha ala wajhiha mais fonction bi ñu ko jox li tax ñu fal ko li tax ñu daal di koy nommer moom recruter ko moom dañ ko recruter moo xam ci concours wala leneen ak leneen jël ko ngir mu toppatoo lool taxawoo ko ci ni ci war a taxawee non non la mairie bi moom day tax day wax yow kii dañ koo recruter mais saa heure bu ko neex lay xëy si mais il faut bu boobaa monsieur le maire ci boppam moom mu tàmmal boppam habitude bu baax. xam nga ne woon bu dee monsieur le maire nii la mel du ñëw du xëy à l'heure léeg-léeg mu dóor ay jours yu bari waaw nekk ci ay yittey boppam yoo xam ne amul benn relation benn lu ko laal ak mairie bi mais nag teewul dañ ko koy kooku nga ñëw naan ko da ngay plaindre ci moom xam ne fonctionnaire bu jël ni moom moom ku mel moom moom <laughs> ñooñu ay mburu faf ko fëriñ lañ loolu moom dala du faale sax danaan la waaw rek <laughs> waaw ndax mu ngi mel ni yow seetoon nga ko wan ko waaw te loolu danga koy déranger waaw kon nag waa joo xam dañ loo fonctionnaire wala ku ñu recruter ngir dara waaye taxawu ko nam ko war a taxawee ah léegi bu boobaa bu boobaa imma bi an laa yakuna salihan laha mooy waa ji il n'est pas compétent non moom dañ koo recruter ngir lii mais ñi doon si defe nañoo def attention moom il été recruté pour jàngal nit ñi euh, xale yi euh, grammaire arabe mais waa ji naxu aayu ci non non non ay erreur yu flagrant la ciy def yoo xamante ne moom même bu koy jàngale waaw moom moom moom fii mu ne déterminer le fa'il luy maf'ul rek le sujet de complément da ci am problème mais gars yi jël nañ ko ndax ci biti nii xaw ma lan moo leen dal loolu la naan bi am yakuna waa ji mën naa nekk ne waaja la tax waa ji war a dem nasiha daal laaya biir ngir ñu soppi ko jële ko fi mooy waa ji an la yakuna salihan laha il n'est pas apte pour ce poste non non il n'est pas apte hein waaw benn wa imma bi an yakuna fasiqan wala waa ji ab génn ab génn topp la ab kàccoor la waa kàccoor la non ça waay man na sax il est compétent mais c'est un kàccoor comme mooy doon aw mughafala wala ku saggan non waa ji dafa saggan quoi mooy lépp lu sariya yi digle da cee saggat lool te lool mën na koo paas gaay taalibe yi ndongo yi wala ña nga xam ne ñoom lay gérer wa nahwa zalik wala yu mel nii fa yajibu bu boobaa day war zikru zalika waa ji ñëw tudd loolee te ña ko mën a faj liman lahu alayhi wilaaya ki nga xam ne moo nekk supérieur am te man ko faa jële wala man ko faa euh, euh, euh, maintenir waaw ki nga xam ne lahu alayhi wilaayatun amma mooy ki nekk son supérieur nga xam ne am na benn autorité bi nga xam ne mooy bi gën kawe bu dee ministre la kan lañ koy plaindre mais premier ministre bi nga xam ne mooy jëwriñ ji mooy mooy mooy mooy jëwriñu ministre yi bu dee moom premier ministre moo incompétent président bi nga koy wax bu dee foo xam ne président bi moo yor sinon bu dee régime régime boo xam ne <laughs> comme Allemagne yow le premier ministre soo koy jooytu le président ci boppam amul amul pouvoir yi ki yor pouvoir dëgg-dëgg mooy kon mooy loolu la ku nekk dañuy xool que le supérieur que le féete kaw te yor sa nekk sa kilifa nga dem wax ko koo kee bu dee incompétent waaw ah, une un maire une mairesse incompétente wala incompétent bu fi nekk nekk ci commune bi mais xamul dara di def ay tojaange bu boobaa duñ ne rek dañ koo fawoon non am na loi bi teg na yoo xamante ne ci yoon bu dee ci sariya laay wax ah même bu dee suñu euh, yii am na yoo xam ne am na ci yen euh, fu muy àgg foo xam ne délégation spéciale le président bi yu naa ah, wala nguur gi teggi fa maire ba teg délégation spéciale mais loolu waru la man a nekk comme ñun niñ koy defee ni ñu ko xamee suñu réew yi xam ne parce que bokkuñ couleur politique mere naa ko wala nangam ma daal di tas mairie ba conseil municipal bi après daal di indi délégation spéciale loolu caa xam ne il faut mu nekk loo xamante ne mooy loo xamante ne il faut mu nekk irréprochable waru la nekk ñooy jël décision yi ñooy ay ennemis ay ñi nga xam ne ay adversaire am politique ñooy ñëw daal di décider lu ko neex il faut mu tegu ci lu leer nañ waaw loo xam ne kullu munsifin képp koo xam ne il est il est il est il est il est objectif dina xam ne décision bi bu waxalee yàlla dina xam ne décision bi mooy bi jaadu parce que quand même de la commune est supérieur à l'intérêt de cette mairesse waaw wala de sa maire waaw leen intérêt yi commune bi moo féete kaw li nga xam ne mooy maire bi ñuy seet ay mbirum noonu kese kon mu ngi noonu mu ne li usi lahu léegi lan moo tax mu mu war waa ji tudd yi yu bon yi waa ji yoon euh, fonctionnaire bi wala kii ñu recruter wala kii nga xam ne moom lañ dox fonction bi tuddal ko kii nekk supérieur am li usi lahu ngir mu daal di koy démettre de ses fonctions jëli ko wa yuwalliya man yasluhu mu ut à la place koo xam ne moom yéwén na il est compétent pour ce poste waaw waa ji dana ñëw waaw léegi commune bi lépp loo xam ne lu jëm au au au UG yi yow lañ ko yaa koy gérer waa ji ab entreprise moom moo koy gérer mais ils sont incompétents